léegi nag ruux dafa mel ni dañ ko emprisonné ah ci biir yaram yaram wi ko nëbb nag tënk ko moo tax xam-xam yi mu amoon démb dégg ma hmm. ak yëg-yëg yi ma amoon démb ak gis-gis yi ma amoon démb yegg si leen ni bismillah yooyu yépp ndax parce que nekk ci prison bi ñuy wax yaram loolu moo tax ruu fàtte xam-xam yi mu amoon yëg-yëg yam amoon moo tax mu fàtte ko place yam xamoon moo tax mu fàtte ko communication ba mu xamoon moo tax mu fàtte ko toog aleykum salaam Seydou Omar rahmatullah aleykum jërëjëf salaamaaleykum bismillah fii leen tax loolu moo tax ñu ruuf fàtte la mu xamoon démb léegi yonent yi aleyhim salaam amuñu benn rôle ci kaw suuf lu dul fàttali ruu la mu xamoon démb dégg ngeen wax de yonent yi loolu mooy seen rôle ba yeneen yi demee tamit borom xam-xam yi nga xamante ni ñoo doon xam-xamu yonent yi ñoomi seen rôle ci kaw suuf nekkul lu dul fàttali ruu xam-xam ya mu xamoon démb toll rek te xam-xamam bari na waaye xam-xamam yépp soo koy tënk benn kàddu la muy laa ilaha illallah kàddu gi soo koy tënk benn kàddu la muy allah moom rek la xam ruu yeneen yëpp xamu ko ruu allah rek la xam allah rek la xam allah rek la xam ruu xamul lu dul allah nangu leen amin amiin amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi jërëjëf barikal waaw waaw sunu cousin sunuy cousin sax laay wax suñu iliman jéy léegi la rocceeku suñu cousin sëñ Pape Diouf ak euh, sëñ Cissé moom mi mu àndal di xaritu njóobu suñu bàyyi Cheikh Ibrahima njëgën bu sëñ Ousmane ñoo ngi rocceeku ndax ay xat-xat yàlla na yàlla dëkk ñu def jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñoo ngi leen di euh, gërëm bu baax seen teewaay nga jottali ñu suñu gërëm ci imaam dégg nga bàyyi bàyyi jërëjëf jazakumullahu xayran incha allah dinañ ci ñëw baax na ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw mën nga loolu rek la xamoon lii rek la xamoon sama borom yebal yonent yi ngir mu fàttali ruu allah wasalaam jeex lo lawliyaa yi seen rôle mooy allah kase sëriñ nit yàlla yi ñuy wax ñun ñoom ñépp seen fàttali nit ñi allah jeex na gis nga moo tax tarixa tijaan soo wérdee wasifa xadra soo wérdee wasifa wérde werd wasifa werd werd wasifa werd werd wasifa werd ba mat six jours septième ba Seyd Ahmed Tidiane ne la werdal ci suba wala ak wasifa su ngoonee nga ñëw ma wax la lan moo taxoon ma werd loola ci juróom benn fan yi tàkkusaan jot mun la defal fatiha nga def mun la defal astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum trois salatu fatihi trois inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nga ne ndax fii laa jëm mun la déedéet wax laa ilaha illallah nga wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah nga ne ko ah kon fii nga ma fii kon fii laa doon jëm mun la déedéet nga ne ko fan laa jëm mun la allah allah fekk semaine bi yëpp moo ngi préparé ruu gi ngir mu dégg kàddu gi ñuy wax allah wér dëkk wasifa nekkul lu dul préparation xadra bu vendredi maa leen ko wax tey wérd ak wasifa nekkul lu dul préparation xadra vendredi wa anna ila rabbikal muntaha terminus bi mooy allah suratul najm yàlla nee na terminus bi mooy allah Seydi Ahmed Tidiane nee na terminus su semaine bi mooy allah wérdu wi ak wasifa wi laazim suba laazim goom ak wasifa nee na terminus bi mooy allah moro su àjjuma jotee mun la waxal allah allah ndax allah yooyu ngay wax ah allah yooyu ngay wax allah yooyu ngay wax xam nga di nga ci wax lu bari ay cinq cent trois cent mille wala lu këpp gis nga benn ajjuma benn ajjuma ngay ñëw rek te xamoo bañ ajjuma la moo tax bul tardé xadra te bul bokk ci ñuy wax naan xaara ba allah tàmbali ndax allah dañ koy waajalee dañ koy waajal lu tax gaa yi ñu bëri duñu jariñu ci tarixa bi parce que dañ bàyyil ba ñuy wax allah yow xoolal classé wuñu la match bi compliqué ce jour démarré ka ka nga doon ka ka nga doon nu ñu koy concurrentiel blessé wu na bokkatul ñun la duggal fekk yow échauffé wu woo sa échauffement doyul échauffement bu doyul lu muy indi ba daabaay blessure précoce blessure précoce ak lan placage ak lan contre performance ak lan déchirure moo ci gën a bon parce que mën nga am chance dugg sax daal di dugal waaye dugal doo fu bëree tuuti match bi yàgg soo wattuwul da ngay génnee ñu remplacé mhm. la nga remplacé loolu ñu bëri moo tax moo ñoo dem oto du amee yenn paan yi kii nu ñu koy def mais dañ koy pousse yow préparé nañ la bu yàgg depuis une semaine mais toppal traitement bi la Seydi Ahmed Tidiane jox mais respecté ko Seydi Ahmed nee na la wérdal suba wérdal ngoon wasifal suba wala ngoon dee ko def chaque jour mais du àjjuma jotee ñëwal nga defal ma awsu mais ñi ubbi xadara fi bariwul ñu bëri dañ naan xaar bañ tàmbali yow dimbali ma nga tegle ñetti xadaral juma nga ubbi ko xool mos ko mos ko doo ko mosee di nga xam ne mosoo xadara parce que traitement bi ci lay matee mos ko wérdal wasifa wérdu wasifa wérdu wasifa ba six jours yi mat ajjuma nga wérdu wasifa tàkkusaan jot nga daan dem xadra fexee bokk ci ñi lal malaan mi mos ko ci nga xamee ni Seyd Ahmed Tidiane li mu jëriñ dëgg la mais ñu bari dañuy jël wi ay at dara ñoo ngi toog fañ toogoon kërëwe yàlla ci yàlla musal pourquoi parce que doccu médicament yi la yi la jox traitement bi mu la jox da ko koo wul joxoo ko cërëm gis nga wallahi doo wérdee wasifa wérd wérd wasifa wérd wérd wasifa wérd wérd wasifa juróom benn fan xadaratul jumaa jot nga julli sa tàkkusaan def sa laazim soo paree daal na bërëb dem ci jàkka ja ñu lan manaan mi nga ubbi ko billahi di xam ni di nga xam ni ah foofu gis nga soo ñëwee ba ñu sikkar jàng salaatu fatix yi mu atténuer affaire bi nga def astaghfirullah sept huit ñu commencé laa ilaha illa ruugi naan ah fan yëpp maa ngi koy dégg ah ruugi loolu lay fan yëpp maa ngi koy dégg loolu lan la bëgg a wax foofu moom ruugi lazim bi ak wasifa yi am na laa ilaha nga nekk ci laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha benn ajjuma ngay ñëw ñu ne laa ilaha illallah ne allah rek ruu dégg allah gi <coughs> dégg léeba bis bi ruu déggee allah bi bis boobu ci nga am li nga doon sàkku ci yàlla billaahi ci ngay defaroo te dootoo yàqu kenn dootu la mën a yàq kenn dootu la mën a dog ci tariqa bi dootu wallahi dootoo tàggoog yonent bi ba yawmal qiyaama nga gis ko nga ñàkk koo gis yaa ngi dëkk ak moom sa xol bi ci lay setee ci ngay commencé di dégg loo musta dégg di yëg loo musta yëg di gis loo musta gis soo déggee turu Seydi Ahmed Tidiane mu la waaw yor day sa xol bi la naan cas maas ko su ko na te dootul fay wallahi la xabit xatmul wilayat مكتوم سرائر لولا الرسول لولا الرسول لكان سيحصل أحمد تيجاني ما لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى وسيح سيد أحمد تيجاني من يد هذا الأبد أن تميت على طريق سيخه أدخلته سرين بابكر سنينه لازمه ما لازم أتانا من ربه ما ناله نوالا جرجف ما نوع فوف موي برب برب تليق ليك صح gis nga maas googu muy maas soxal léegi léeg sax mu def ko ci wasifa parce que allah dafa diis léeg-léeg mu bàyyi bañ defar safurlah al azim nga jàng ñett salaat fatiha rek mu maas ko waaw cooy loolu doo ko dundee ngelaw la rek lu muy upp rek day def nii sa bi rek jeex lu ci tilimoon set na leer nañ ruugi yeewu jóg da lay yomb soxlaatoo réveil pour jóg fajar parce que ruugi yeewu na naafila guddi da yomb li sori woon ci yow jege na li diisoon woyof na démb ku la mus xool nga xeex ak moom tey dañ lay tiim di la saaga ngay bëgg parce que sol nañ ci sa xol bonheur dëgg dëgg bonheur dugg na ci sa xol maa la ko wax xaqiqatu saada ngoog kooku mooy mbir mi yàlla ñu ci yàlla dundal waaw barkaal sunu yëngalee rek yàlla dimbali ñu yàlla jàppale ñu te loolu rek mooy lu am solo ndax sama borom yii rek mooy ay néegam yii rek mooy néegu yàlla bi ci njëkk mooy baytul maamur al bayt al maamur moo ngi fële asamaan si la nekk mais kaaba gi gis ngeen kaaba gi ni mu mel nii kaaba gi cube la n'est-ce hmm. am na lu mu jàkkaarlool ci asamaan si nii xam nga lii moo ngi jàkkaarloog lii ci bâche bi hmm. partie bi la jàkkaarlool hmm. partie bii jàkkaarloog kaaba asamaan si ah tuwaawu kaaba gi tuwaa bi li jokkook asamaan si ak moom ci ci asamaan bi foofu la ma mahmur nekk ci asamaan si loolu moo tax foofu zone de turbulence la picc du fa jaar avion du fa jaar dara du fa jaar parce que leer yi yi jokkale tawaafu jullit yi ak jinne yi ak tawaafu malaayika yi ca kaw leer boobu amul dara lu mën a jaar seen diggante maa ngi ko moo tax su la neexee nga ne baytul maamuur mooy kaabak malaayika yi ñaari porte la moom la ñu wax buntu sarale porte d'entrée bi dafa am ñaari porte loolu doo demee ci àll bi moom fi buntu sarale lañ koy wax ngay génn fii dugg fii benn la rek so chaque jour soixante-dix mille malaayika ñooy dugg yëndoo wër seen foofu soixante-dix mille soixante-dix mille du dugg chaque jour ci porte d'entrée bi génn ci porte de sortie bi te malaaka mu dugg dootoo génn dootoo dugg ci way wax xiyaama malaaka mu dugg tey dootul dugg ci ba yawmal qiyaama benn yoon ngay dugg ci dund chaque jour soixante dix mille malaayika ñoo koy dugg moo tax sooy mooy yàlla yaakaar ne sa mooy yàlla li day wàññi yàlla juum nga xool leen ba àdduna di àdduna ba tey nga xamante ni dafa gudd a gudd ba ñu date ko ci Jésus Christ mooy le calendrier grégorien dafa gudd gudd gudd bañ date ci hégire mooy le calendrier musulman dañuy wax avant Jésus avant l'hégire après Jésus après l'hégire tellement date ci ginnaaw xamatuñ ko ñoom xool leen ba àdduna di àdduna ba tey baytul mahmour chaque jour soixante-dix mille malaïka danañ fa dugg kan moo xam nombre boobu ñaata malaayika ñoo dugg baytul mahmur ba pare ku ko xam kenn xamu ko kudul yàlla moo tax yàlla ne kenn xamul sama armée bi kudul yàlla kudul man yàlla armée yàlla moo tax yàlla tabarkàlla bii bu leen jàpp ni mukk mukk mukk mukk mukk li ngay jaamu yàlla day jariñ yàlla dara wax naa ko bërki démb fañ nekkoon xamu fan la kër Muhammad mm-hmm. waaw ma ne leen am na ñoo xamante ni suñu meree sax suñ defee examen amuñu wala ñu am lu ñu bëgg te te yegsiwul dootuñu julli wala dootuñu wér bi pourquoi parce que dañoo mere yàlla jox leen chaise ñu toog fii borom xam-xam leen teral leen ngir jëm yàlla bismillah toogal ci kaw oustaz alors suñu goro soxna maam Nafi mooy borom këram macha allah boobu mooy première néegu yàlla mooy baytul maamur ñaareelu néegu mooy fan moom la ñuy wax baytul izza may doole mooy lan alquran parce que inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ah maa laylatul qadri laylatul qadri xayrum min alfi shahrin saar boobu nag